min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalisi wa sab'iin wa an Aa'ishata radiyallaahu ta'aalaa anhaa annahaa qaalat sami'tu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaquul inna al-mu'mina la yudriku bi husni xuluqihi darajata as-saa'imi al-qaa'im rawaahu abu daawud rahimahu llahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz <coughs> an-nawawi rahimahu llahu ta'aala muy wax ci buntu bi ñu nekk ci chapitre bi ñu nekk Eh, di wax ci baabu xusnul xuluq di wax ci wàllu rafet jikko ci suñu jotaay bii ñu génn <coughs> ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Hurayra lañ mujj woon gis mu ne woon waa anhu ñaari xadiisam lool mais liñ mujj woon gis wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum xuluqan muy xadis 628 tay ñu war a jël bi ci tegu muy comme niñ koy yoon xadisu sayyidatu Aïcha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu anhuma wa ardaahuma kon mu ne xadis six cent vingt neuf ah juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent mu ne waa an aishata mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne nee na mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan innal mu'mina aji ngëm yàlla ji la yudriku waat naa ne dina dabe dina jote bi xusni xuluqihi ci rafeti jikkoom kepp dina ci dabe dina ci jote darajata saa'imi darajaay aji temm di woor wooru naafila alqaa'im ak aji temm taxaw di naafila guddi mu ne rawaahu soloona xadiis bi abu daawuda al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que ko solo ñu ne déedéet sëriñam moo ko ci fekk ci bi mu ginoon a jege mu ngi al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al-jami' al-imaamu Abu Dawud rahimahullah mu ko indi ci awwalu adabi baabun fi husnil xuluq waaw njaal beenu te te gini buntu bi wax comme suñu buntu bi baabu xusnul xuluq fee fii baabun fii xusnul xuluq mu ne haddasanaa Qutaybatu ibnu Sa'iid mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba ibnu Sa'iid ibnu Jamiil ibnu Tariif ibnu Abdillah Saqafi mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhiyu al-Baghlaaniyu rahimahullahu ta'aalaa qaala mu ne haddasanaa Yaquub mu ne ya'ni al-Iskandaraaniyu al-Iskandaraaniyu al-imaam Abu Daawuud Qutayba bi mu ne rahimahullah haddasanaa Yaquub imaam Abu Dawud di leeral ban Yaqub la mu ne kim ci jublu mooy Iskandaraani cosaana woon al Iskandar fële ci Iskandariya muy Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qasim az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon Iskandariya looloo taxoon ñu koy wax Yaqub al Iskandaraani rahmatullah alayhi fële ci Égypte Alexandrie rahmatullah alayhi an Amr mu jël ko ci Amr di Amr ibn Abi Amr Maysara mawla al-Muttalib ibn Abdillah ibn Hamtal al-Makhzumi Abu Uthman al-Madani al-Makhzumi rahmatullah alayhi an al-Muttalib moo ko jël ci Muttalib bin Nafsan ibn Abdillah ibn Hamtal Abu al-Hakam almadaniyu almakhzumiyu almadani rahimahullahu ta'ala an Aïsha moo ko jël ci sayyidatu Aïsha rahimahallahu la def qaalat annaha qaalat neena sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-mu'mina la yudriku bi husni xuluqihi darajata as-saa'imi al-qaa'im <coughs> ñi la ko ndee waaw rahimahullah bi wax loolu lu mën a nekk la mooy saxaaba radiyallahu anhu mën nga ko wax rahimahullah wala rahimahullah mooy loolu mën nañ koo wax waaw waaw <coughs> rahimallahu fulana hmm? waaw loolu mën naa nekk sauf que jaar moo boroom xam-xam yi saxaaba dañ koo jagleel radiyallahu anhu yonent alayhi salaatu wasalaam wala sallallahu alayhi wasallam hmm? ak malaaka yi alayhi salaatu salaam boroom xam-xam yeneen yi dul saxaaba yi rahimahullah loolu jaar goona mais tekkiwul ne mën a wax beneen sauf dafa baax waaw loolu dafa baax waaw azza wa jalla ñu jagleel ko boroom bi fii mu ne xam nga ne yonent bi alayhi kan moo mën a suñu boroom tagge ko loolu hmm? azana wa waaye nag loolu dañ ko <laughs> baaxe boroom xam-xam yi <coughs> dañ koo baaxee di ko jagleel li nga xam ne ñooy yonent yi alay eh, suñu boroom tabaaraka wa taala waaw suñu boroom moo ne inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu voilà <coughs> kon nag mu ngi noonu tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu waaw kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku màgg la fa boroomam waaw ku màgg mooy ci gën a màgg fa boroomam waaw mooy ki gën a màgg mooy ki gën a tedd fa borom bi tabaaraka wa waaye loolu jargon la boo xam ne lee lañ ko faral di wax suñu boroom euh, euh, euh, nit man nga ab jullit man nga alayhi waaw loolu mais sauf que loolu dañ koo jagleel yonent yi alayhi salaam voilà loolu mooy sunna yo boroom xam-xam <coughs> rahmatullah mais loolu aayul léeg-léeg nga wax sayyidina Abu Bakr ne rahimahullah loolu du loo xam ne fii mu dañ naan def nga bàkkaar bu rëy ma ne da ngaa deful bàkkaar sax bu muy bay àgg ci rëy voilà sauf que dafa baax nag bi euh, respecter sunnaay boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim te loolu dafa am solo day taxit dina yombal aji déglu ji ak aji jàng ji nga xam ne miinul mbir yi bu déggee comme nga xam ne lii mooy jargon bi istilah kese la la musaahaat fi istilah amul ay xëccoo ki ci wëg nangam waaw mooy buñ ne radiyallahu anhu dina xam ne ak yi ñuy wax kon saxaaba la waaye bu doon ne gaa yi dañoo bàyyi noonu gaa yi ku tëb ñu ne radiyallahu anhu waaw dañuy gis benn koo xamante ne wallahi ci diine ji def fi dara ñu naan radiyallahu anhu waaye comme que moom lañ fa waaw loolu saxaaba yi dañ koy wax ak ñoo xamante ni dañoo hors waaw ci awliya yi ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw comme al imaamu Shafi'i nga xam ne ñii ñoom dañoo faire l'unanimité seenu cell ci daa jéggi dayu ñépp xam ko léeg-léeg ñu ne abu al imaam Abu Hanifa Nu'man ne radiyallahu anhu même bu dul saxaaba voilà waaye yooyu yëpp dafa baax fii moo tax bu ne an Aisha rahimahullah loolu du nekkul loo xam ne fii mu ne def na lu mu war a def déedéet mooy jargon bi radiyallahu anhu la bari di wax radiyallahu anha waaye rahimahullah mën naa nekk ñaan la <coughs> kon nii la ko al imaamu euh, abu euh, abu daawuda as-sijistani sulayman ibn ash'ath daal di solo <coughs> léegi lëkkaale bunt bi ak suñu hadis euh, bi ak suñu bunt bi leer na baabu husnul xuluq kon yonent bi sallallahu bi ñu yëgal ne aji ngëm yàlla ji de Euh, rafeti jikkoom dina ko tax mu dabe mu jote darajaay ki nga xam ne moom daanaka lu bàyyi benn bésu euh, euh, bésu woor yi day woor rek waaw asaay di woor loolu nag du wooru faratay parce que waa ji yi ñuy wax boroom jikko yu rafet yi koor gi farata la ci moom da koy taxaw mais mooy ñi nga xam dañ ciy def lu ëpp loolu di ci def li nga xamante ne mooy ay nawaafil yu bari kooku di def loolu di woor altine yi di woor alxames yi bésu arafaat yi ak bés yi nga xam ne rafet naa woor baax naa woor bés yi nga xam ne ci sunna la jóge yooyu yëpp nga xam da koy def ak tamit di woor ñetti fan ci weer wu nekk yooyu waa ji nga xam ne deful yooyu yëpp defu ci benn ci naafila yooyu waaye rafet jikko moom borom bi ci rafet jikko joojee mu amee day tax borom bi day kontaan ci moom ba jox ko dara yaay kële voilà waaye alqaayim ak ki nga xamante ne day taxaw waakoon ne di julli kaanu ida mal laylu arxa sitra za qaamu sira'an li ihya'i dujunnaati ñu màgg ñoo ñële kilifa yu màgg yoo yële yàlla yu màgg yoo yële nga xam ne kaanu qalilan li ñuy màgg màgg màgg noonu borom bi nee na yonent way saa saa nee nit ki ci jikkoom yu rafet ah da leen Eh, eh, da leen ci yëkkati bañ am darajaay kookale waaw allahu akbar waaw ci suuratu zaariyaat waaw kaanu qalilan min al-layl ah waaw waxuma mooy lan mooy dañoo nekkoon lu néew min al-layli ci guddi gi maa yahjaun luñ doon xàndoor ak nelaw waaw ñoom seeni nelaw doon woon bari day mel ni dañuy yeetaan mbindeef yi rek waaw ñu ñi buñ ñëwee ñu tëdd ñu tëdd ak ñépp tëdd def ni ñépp fatu ah waaw ah, man de maa ngi dem tëddi waaw xam naa waaw tëddi na waaw waaw xam naa kon insha allah ba suba ba gaa yi tëdd ba ñépp ne tekk di nelaw nekk ci nelaw yu xóot waaw aji soppe bu nekk wéet ak sa soppe waaw bu dee boroom soxna la mu wéet ak soxnaam soxnaam wéet ak moom waaw koo xamante leneen ay sa soxna it nga wéet ak moom waaw gaa yi moom ay téléfilm la ñuy wéetal <laughs> wal iyaadu billah yoo xamante ne yu saltee saltee salte ñu nekk fa di fa jéem a faj li nga xam ne mooy soxna sañ waroon am te amuñu ko di seetaan film yu yiis yi walla iyaazu billaah waaw ñeneen ñi ku nekk ak daal te ngay wéetal am na ñoo xam ne ñoom ci mooy ñoom ki ñuy wéetal mooy seen bopp nelaw waaw sàngoo doole <laughs> gaa yi doon wax bankoo doole yi nelaw <laughs> waaw gaa yi nag ñooñu dañuy yeetan gaa yi ba gaa yi di nelaw rek ñu jaay ba ñépp nelaw ba suuf sedd ñu daal di jóg ngir li ihya'i dujunaati ngir di dundal lëndëm yu lëndëm yi guddi yi di ko dundal kaanu qalilan suñu boroom ne ci nekkoon nañu lu néew minal layli ci guddi maa yahja'una luñ doon nelaw nelaw lépp jeex déedéet du nekkul seen jikko bil ashaari te ci njël ya hum ñoom yastaghfiruna dañuy nekk dem di sàkku boroom bi jéggal leen suturaal leen malgré liñ def neewuñ man nag naafile naa quoi kon àgg naa daraja déedéet xam nañ ne maa qadarullah xaqa qadri mataluñ dëgg dëgg boroom niñ ko war a matale te nag seen jaamu yàlla ji bari nay rëq rëq ak ricc ricc yi nga xam ne moom nañu def yoo xam ne sax borom dee leen ko tere voilà léegi ñii nii min kaanu kaanu qalilan mina layli ma yahja'un ki nga xam ne defu ko ci rafet jikkoom boroom bi da koy yëkkati jox ko mu dab waa ji nii allahu akbar allahu akbar kon loolu bu wanee dara mooy kon xusnul xuluq wallahi mooy mooy mooy mooy li matale mooy jikko ji gën a matale bu jullit mën waaw xam nga buñ naan waa ji muñkat la muñkat la waaye am na lum dese <laughs> am na yoo xam ne manu ko loolu des na mais rafet jikko mooy yooyu yépp lu dugal amul benn bu mbàyyi moo tax ñu waxati ko suñu boroom tagge ko yonent bay saa saa wa innaka la ala xuluqin azim waaw amul dara lu ci génn mbaax amul mbaax di génn ci xusnul xuluq waaw waaw xusnul xuluq rafet jikko amul yiw ju ci génn yiw yépp dañoo làmboo ci biir waaw kii nag xam nga ni dina mën a julli lool waaye nag ah ay jikkoom de xanaa kii rek waaw bari na julli waaye aka làmmiñam bi nag defe naa kii tuuti waaw nangam ak nangam am na défaut mais husnul xuluq kooku lépp dugg ci moom makaarimul axlaaq waaw tedd daangee jikko maxaasinul axlaaq lépp lu dabal noonu nag borom bi da koy transcender moo tax al imaam euh, <laughs> borom Awnul Ma'buud waaw bi maa boobu nañ tudd fay yow waaw dul maabuud ci boppam dama koo xam ba may laaj ah, waaw dul maabuud comme que euh, sunu Abu Daawud lañ nekk mooy ki saraa mooy saraawu sunu Abu Daawud <laughs> mooy Cheikh Muhammad Shams al-Haq ah al-Azim al-Abadi voilà ñu gis ne àddina moom taxu koo yàgg yenn yàgg yi quoi waaw ah, moom mille deux cent soixante treize ba <laughs> mille trois cent vingt neuf lool ñun ñu ngi mille cent quarante cinq mille trois cent vingt neuf la génn àddina ah kon <coughs> mu ngi noonu le <coughs> mu ngi noonu moom nag mu ne li muy saraa xadiis bii nii mu ne euh, <coughs> bi mu ne yonent bi alay saa saam nee na ah, te nit ki day daje ci dina jote bi xusni xuluqi ah, mu ne loolu ay qaa'imul layli fi ta'a mu ne loolu mooy al ay qaa'imul layli fi ta'a waaw al qaa'im mooy kii taxaw di julli waaw wow la mais du taxaw nii rek ku ne càmm taxaw noonu déet <coughs> mu ne wa innama u'tiya ah saahibu al-xuluqil hasan wala innama u'tiya saahibu al-xuluqil hasan haadha al-fadl al-'aziim li anna as-saa'ima wal musalli fi al-layli yujaahidaani anfusahumaa fi muxaalafati haddihimaa wa ammaa man yaxsinu xuluquhu ah, wala man yuxsinu xuluqahu ma'a an-naas ma'a tabaayuni tabaa'ihim wa axlaaqihim faka'annahu yujaahidu nufuusan kasiira fa adraka maa adrakahu as-saa'imu al-qaa'imu fastawayaa fi ad-daraja bal rubbamaa zaada mu ne nag boo gisee kii wa innama u'tiya boo gisee ñu jox ki nga xam ne boroom jikko ju rafet yi ñu jox ko ngëneel gu mag gi te rëy muy kiy taxaw guddi di julli guddi di woor bëccëg di noonu moom noonu la dëkke suñu boroom jël ki nga xam ne daa rafet jikko jox ko dara gaay fookee mu jote ko mu ne boo gisee mu defal ko loolu mooy ki nga xam ne day julli guddi ak ki nga xam ne day woor bëccëg mën na nekk benn nit ki mën na nekk ñaari nit ñu wute kii moom guddi guddi dese lay def mais nag du woor bëccëg kii nag du woor bëccëg lay def mais du julli guddi wala muy même personne bi mu ne kenn ku nekk ci ñoom ñaar kii julli kii naafila guddi ak ki nga xamante ne nii moom day woor bëccëg yi ñoom yu yujaahidaani anfusahuma anfusahuma dañuy jihaad ak seen bakkan fii muxaalafati hazzihima wuuteeg seen cër bi ñu am bu dee kii woor cër bi bakkanam am ci lekk bu dee ñi nga xam ne midi la ñuy lekk walla di ndékki di grignoter cër boobu yow seen seen bakkan am ak dinaan ndox mu sedd a quinze heures ak heure bu mu leen neexee seen cër boobu lañ fexe xeex ak moom ba teg ko ci loo xam ne ngërëmu yàlla lañ say am muy woor bu dee nag ki nga xam ne day taxaw di julli. bi ki nga xam ne day taxaw di julli ah moom dafa xeex ak bakkanam ngir xañ ko cëram bi nga xamante ni mooy cëru lan nelaw yu metti yi waaw di xadar di nelaw du bay xàndoor mu xañ ko loolee ngir am ngërëmu yàlla waaw da koo xañ cëram bi mu amoon ci nelaw yu bari dina nelaw rek moo tax mu ne kaanu qalilan min al waaw lu néew waxu la du ñu nelaw déedéet yaa ayyuhal muzzammil qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila waxul ne da nga julli lépp waaw inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an ba ni mu jeexe loolu mooy waxu leen ne na ngeen julli guddi yépp déedéet fàttalakol hadis sayna salman ba mu waxoon sayna abu darda inna li nafsika alayka haqqan inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan waaw boroom am na ci yow jaam bi aq sa bopp na ci sa bopp yow waaye sa soxna sa waa am nañ ci yow aq fa a'ti kulli dhi haqqin haqqahu joxal ku nekk aqam na nga ko ko jox aq boroom bi bu ko jaamu jotee li mu farataal ci yow jaam bi nang ci nekk bu kenn nara a fexe fexe fexe fexe ba borom bi farataal jamono joojee waxtu woowee doo ci ne ndax boo ci newul rek nekk nga ci yaa ngi dévier nga nekkoo ci yoon waaw fii mu ne lépp lu ñu la wax bu weeru koor teroo lépp loo def lu dut woor lépp loo def lu dut woor yow dala leer ne manoo ci am ngërëmu yàlla waaw bu la benn charlatan mën a wax ne yow di nga bul woor waaye yaa gën ñi woor wala sax di nga leen jege nii we nga jàpp ko yow xaw ma kan moo gën a kannasu yow ak ki la ko wax waaw ba nga koy gëm àqu sa boroom lim la farataal bu dutee <laughs> julli leneen loo nekk lu dul moom yaa ngi yaa ngi dévier yaa ngi yàq te yaa ngi nekkoo ci yoon waaw nekkoo ci yoon àqu sa waa kër mooy lañu am ci yow yow itam nga jox leen ko amul temps yépp yëpp nga jël ko ngir leneen waaye sa bopp waaw sa bopp daa soxla di nelaw di dallu ngir mën a gën jaamu yàlla waaw ndax borom bi defuñu ay machine machine sax dina jekki panne war koo huiler wala war koo war koo réparer wala <coughs> change yenn pièce <coughs> waaw boo bañee culbuté bëccëgu ndar kàmm moom na la leer ne sa cëru bakkan bi mu am di dallu te yàlla tax waaw waaye di jël ci lekk yi nga xam ne qul ma xarama ana kan waxal kan moo xaraamal ci yu dagan yi nga ciy jël mu lay téye di naan loo xamante ne ci sant yàlla loolu sa bakkan da koo koy di ko koy jox waaw bul fàtte loolu Seydina Salman wax kii <coughs> cër boobu nga xam ne cëru nelaw yu bari yi moom da ciy jël rek lu ko doy loo xam ne dina doy lenn nag mu consacré ko boroomam tabaraka wa mu ne kon kiy woor ak kiy julli guddi ñoom seen dañoo xañ seen bakkan seen cër biñ amoon kële ca bëccëg kii ci guddi ga waaw waaw waaye wuteeg ñoom yujaahiduna anfusahuma fi muxaalafati dañoo xeex seen bakkan ngir wuteeg seen cër boobale mu ne léegi mooy dalay wan lan moo tax kon nga dégg waxu yonente bi alayhi salaatu salaam li tax borom bi def lool ci rafet jikko mën a dab gaayile te moom deful ñu gaay di defan ah. wa amma bu ci boolee lee nag moom moom moom da leen rawat moom taxul ñuy wax buñ rafetee bi koo bare nekk wooraakoon nekk taxawaakoon kooku taxul ñuy wax kooku moom qad jaawaza al qaddara kooku dépassé na koon mu ne wa amma man yuhsinu xuluqa kanta ki nga xam ne day rafetal jikko ma naas ak nit waaw nañ lay loolu bul fat jataay bi ñu génn waaw rafet jikko moom taqwallah li ëpp luy dugal e, nit ñi àjjana bañ ko laajee yonent waaye saa saa dana taqwallah wa husnul taqwallahi wa husnul xuluq ragal yàlla ak rafet jikko rafet jikko nag nit ki ak jaam yi la waaw du da ngay nekk ci désert bi daan damaa rafet jikko xeer yi kese non waaw xeer yi ci la mooy rafet jikko attention ah buñ ko waxee c'est pas que pour nit ñi la après bàyyi ma yi man bu ma rombee benn muus kàjju ko déedéet rafetoo jikko yaa ñaaw jikko way romb benn mbaam bu la deful dara nga ñëw rek tulli ko. waaw loolu yow yaay ñaaw yi jikko waaw boo naanee ci kaas yëkkati ko ba ci kaw football ko parce que ab fa ab la nu mu tudd gobelet boo xam ne jetable yaay ñaaw yi jikko waaw waaw ainsi de yooyu yëpp mooy hatta garab yi doo ñëw fekk garab nga ñëw fekk yow dara nga ñëw damm car bi sa defoo ci dara teg fee nag waaw yàlla tere nga romb benn poto buñ teg buy signaler signalisation nga ñëw pousse ko ba mu ci yàq ko dem toog waaw loolu lépp ay ñaawi jukko la yow rafetoo jikko même bu dee jàpp nga ne nit ñi yow waa nit ñi correct nga ak ñoom déet yooyu yëpp ci la ne waaw da ngay rafet jikkoon yàlla yi jamaadaat yeeg yëpp mooy sax waamee xéewal yi ñu doon wax naan di say maaruuf nay dem ci ñoom mbindeef fi nit ñi waaye ak yëbit lépp waaw yooyu yëpp dafa war a am yooyu dafa war a am loolu dafa war a am voilà kon waajooju looloo tax dafa rafet jikko mu ne rafet jikko wa amma man sunu xuluqa kii rafetal jikko ma annaas ak nit ñi da leen a tudd parce que ñooñu gën a tedd waaw xataa jinne yi amoo droit di leen ah ah amul man borom bi may na ma may man a gis jinne di leen léegi dama leen di tooñ déedéet amoo droit dafa tudd nit ñi park que ñoo gën a màgg comme ni nga xam ne jinne bi amul droit di la tooñ amoo droit di ko tooñ waaw <coughs> léegi mu ne moom ki rafet jikko nag moom li tax mu dab ñale mu ne moom ki rafetal jikkoom ak doxal yi dem mag nit ñi yu tabaayu ne tawaa'i'im ak ñi seeni jikko seeni melo daal di wutee waaw wa axlaaqihim ak seen jikko yi ni mu wutee ak ak seen comportement yi ni ñu mel ku ñëw mu man a jëflanteeg yow jëflante ga gën a rafet ak kooku yi mu ne ku mel noon nag fa ka annahu yujaahidu day mel ni day jihaad ak nufuusan kasiira ay bakkan yu bari waaw waaw fa adraka ca mu dabe ci maa la nga xam ne adrakahu saa'imu mu dabe ci la nga xam ne moom la jote kiy woor alqaa'im tey taxaw di julli guddi tey woor bëccëg mu daj la ci moom la mu am fastawaya fi daraja ci kaw noonu nag ci lay yeme ci daraja wa rubbama bal rubbama zaat eh, eh, léeg-léeg sax te lu bari mën naa nekk kii rafet jikko mooy raw gaa yi le waaw mu yokk seen kaw am ci ñoom daraja ju ñu amul waaw parce que <coughs> dina dajeek ku tàng xol dina dajeek ku ñaaw jikko dina dajeek koo xamante ni nitu intérêt personnel képp la ñépp muy war a jëflante ñoom ñoo xaman koo xam ne dafa réew koo xamante ne daa ñaaw jikko koo xam ne dafa ñaaw làmmiñ ku nekk mu jëflante yow dajeek yow ku mu dajeel day mel ni day xare ci xare la nekk ak kooku waaw ba xam ne kii nii la war a doxlanteeg moom doxlanteeg moom na mu gën a rafete ci jikko yu gën a rafet waaw xam ne yonent bi alayhi salaam la ñuy roy mooy seen sang te moom mooy mooy ki nga xam ne jikko yu rafet yooyu ci moom lay toqi di jóge ci moom ni mu meloon rek façon bu nekkee ñëw waaw koo xamante ne nii day ñëw poña ko <coughs> ko muy dox mu poña ko ba ba ba ba mu kii xëcc ko xëcc baat bi ba baat bi seer mu naan ko jox ma ci li la yàlla jox waaw te neewul mais yow looy def nii jëlal leen ma ki ngeen dugal ma ko ay sama saxaaba yi déedéet mu reetaan ko a Seydina Anas wax digle nañ ko jox waaw